ki nga xam ne yow yaa ko seetaan yow yaa ko gindi may ko xam-xam bu leer mu koy doxe kenn manu la toog soxare ko ba soxare googu tax affaire yi day te àndoot déedéet mu ne wala mu'tiya lima kenn manu la joxe tamit li nga xam ne yaa ko téye loo xañ loo xañe kenn mënu koo joxe subhaanallah xoola yii nii mais gis nga li ci nekk ci lu nit war fas gis nga lii bu ko nit fasee lii nii bu ko nit gëmee nii xam nga day niru yu yu yu yu yu yu yu woyof waaye wallahi woyoful de inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna ñun borom bi dëgg-dëgg wat nañu la ken sa nulqi alayka dinañ sànni dinañ la jox yow yonent bi alayhi salaam qawlan wax joo xam ne saqiran bu diis muy muy wax yo te lii muy wax min ahadith yi def nañ tax bu wér la hadith yonent bi subhaanallah mooy da ngay gis mu gàtt la ñuy mais nañu fexe nañu fexe jëmbal ko une semaine une semaine une semaine même pas ñu fexe lii nii ñu mel noonu comme ni ko gëme ko noonu fase ko noonu di doxale noonu suñu dund ñu xool nga xool bu amul changement ñëwal poñama ñëwal dóor ma korpeñ dóor ma mbëkk sax bu la neexee nañu ko essayer xool moo tax yii jullit bi loolu war a fas gis nga boo ko fasee xam yii dara luqwul sa bët xam nga ñun léegi léegi léegi ngay gis boo gisee charlatan yi ak guru yi di am di am benn opinion bu ñuy lawal muy law ba nit ñi di leen topp mooy daa fekk ñooñu xamuñu dara dañoo fekk xamuñu dara waaye bu xamoon lii mu leer ci ñoom orangaa sax bu leen jële fi ñu mu ne kon wala maani'a lima awla la mu'tiya kenn du joxe lima manata loo xañ nit kenn mënu koo jox waaye loo bëgg jox sa jaam nag kenn mënu koo xañ ba ne mbir mi du agsi ci moom moo tax yëf yi moom gis nga boo yëf yi da ngay noppal sa bopp nit nit gis nga lenn la gis nga xadiisul niyya bi ma doon wax noonu foo dem fekk ko fa mooy ne yow fexeel incarné loolu di def di dox di yëngu di toog di jóg di tëdd di xef di xëcc sa xef di ko wàcce comme ni Seydina Sufyaan ibn Uyayna wax bu dee ne yow manoo wala saw yi ñoom ñaa kenn yëngal lu dul boo yëngal sa xef ci dalil nga koy teg mooy ci lu leer nañ xam ne ci bayyina lu leer lu jóge ci yàllaa ko yonentam alayhi salaam na nga def loolu nit nag gis nga boo xasee def noonu tey sa yéene lépp di pour yàlla kese te jàpp ci sabab yi yow moom amatoo yow kan moo la dàq àddina kenn dàq même buur yi boroom à trois boroom château yi ñooñu ñépp kenn dàqu la ci àddina jamais moo tax moo tax boroom xam-xam ba ne woon ne law arafal muluk gis nga bu gis nga buuru àddina yii ñi buur yi buur yi buur yi buur yi nag mooy tey les présidents monarques ndax léegi ay monarchie ay gaas gars yi dañuy foote mais presque président bi c'est un monarque xam moom mooy le président c'est un président monarque ndax moo pouvoir yi mu yor ak yi nga xam ne ak yépp même buur yi reine d'Angleterre ñoom ñépp boo dajale woon li am lépp mu ne gis buur yi bu ñu xamoon ñun ñii ci li ñuy dund li ñuy nekk di ko dundu rawatina ci suñu xol yi konoonte kon dinañ ko xëccoo dinañu fekk ñun ñun ñi amul ci yoor yu bari dinañ ñëw di xëccoog ñun loolu waaye na xamuñu waaye waaye yaxsibuhumul jaahilu aghniya ñi xamul sax dañ buñ leen gisee dañ jàpp ne ñu ñu riis boroom tubal yu gàtt yi waaye waaye ñii ñoo doyal yi ñoom dañoon seen àddina dafa simple ñoom ñu foog ne ñoom ñoom ndax ndax ndax ñi ci àddina yi ku àddina tax a jóg yow ñoom li ñu mel da lay arranger léegi da nga am bien moom moom jaamu yàlla rek bon talul sax sama meeting yi may def di kii moom talul sax nekk ci di seetaan yooyu ko xool bu ko defee moom moom dañuy gis profité ne waa na nekk ci ne bu ko defee man may dirib li ci def <laughs> mais boo xamoon ni ñoom li ñuy dund dina ñëw xëccoo koog ñoom lu yàlla nag di joxe xam-xam am am man-man yooyu noonu kenn manu la fexe ba loolu kenn manu koo xañ ba du agsi ci moom ku yàlla bind ne di def États-Unis nga nekk Sénégal di galère say waajur yëpp génn àddina ngay galère rek am sa benn say mbokk wala ay nit ñu la soxare pour nga bañ fay jóge saa su nañu teg la lu metti ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na buur yàlla wala maani'a limaa a'tayt kenn man la xañe li ngay jox dañuy sonn rek bés dina ñëw nga jaar leen fii yéeg ci fafal naaw gi ñoom ñu toog fii te nag yaa subhaanallah li yàllay def lu ëpp ñooñu ñooy tourner di soxlaal waa bu ñu rusoon li wolof yi wax bu ñu rusoon bu ñu doon dërëm seey ci yoon yoo réer buñ doon glacier yi moo tax soxore surtout ay gone nag léeg-léeg xam ne ay xale yàttal ay doomu jiit léegi wala yu mel noonu wala seen wala mais yooyu di sonal nit yow lii rek la waaye amaana ëllëg di yow li nga li la nar a yow ëllëg ci moom nii la nar a jaar la borom bi def mais boo ko soxore li buur yàlla def ne da koy am manoo ci dara wala maa ni aliment fay yow yow sa yéene na sell ngay def te yàlla kese tax dara jeex na tàkk na nekk sa téere mu jeex kenn manu laa xañ ni ngay am bu sa yéene baaxee moo tax booy seet boo même boo ut xam-xam wala nga bëgg koo xam ne moo lay yóbbu ci cheminement ci ci sa borom yow bu sa yéene sellee te nga koy teg fu leer ut xam-xam bu leer même bu buur yàlla defee nattu la nga daje koo xamante ne nii jubul sa yéene googu te yàlla kese taxoon ngay def dina tax même problème yi muy def ak gaari giraawaale yi may def nga xam ne naroon na laa yóbbaale du la laal yow te buur yàlla dina la dajale koo xam ne ku mat la koo xam ne mën na laa teg te mën na laa jàngal mën na laa teg ci yoon kon nag wala maani'a limaa atayt kenn manu la xañe li ngay joxe mu ne wala muqarriba limaa baat yow suñu boroom subhaanahu wa taala bul fàtte ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi sàppe ci ginnaaw yonent bi alayhi lii mu ne wala muqarriba limaa baat yow suñu boroom amul kenn kuy jegeel li nga xam ne yaa ko sori lu suñu borom daldi soril kenn mënu koo jegeloo non non wala muba'ida lima qarrabt loo jegeloo tamit def mu jege kenn mënu koo repousser bam sori kenn mënu ko coow lay bari rek mais kenn mënu ko kenn mënu ko mu ne kon allahumma lii ay kañ la mooy lii yëpp nga gis depuis début bi allahumma lakal hamdu kullu yii yëpp day wax di bakk borom bi subhaanahu wa taala di ko kay ba fii nii moom la léegi nag après nag ñu agsi nag ci ñaan gi xam nga ne allahumma lakal hamdu kullu allahumma la qabida lima basat wala basita lima qabadt wala haadiya liman adlalta wala mudilla liman hadayta wala mu'tiya lima mana'ta wala maani'a lima a'tayta wala muqarriba lima ba'adta wala mubaa'ida lima qarrabta léegi nag loolu lépp ci bàkk gi la kañ borom bi léegi nag mu ñëw ci ñaan bi allahumma moo tax lii dafa bokk ci kay ginu ñaan nga commencé lool bàkk borom bi yaa rahmaan yaa rahiim bàkk ko wane reconnaître xéewal yu bari yi mu def moom mi la indi feeñal la ci lu dul dara feeñal l'existence boole la ci umma bi gën ci xeet yi te du dara loo liggéey yow du sa ñaq du sa jund du sa dara reconnaître loolu yi ba pare daal di door a ñaan ginnaaw kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw loolu mu ne allahumma sut alayna min barakatika wa rahmat wa rahmatika wa fadlika mi nga xam ne yaa mel nii népp kon nag ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne loo tàllal kenn manu koo nëpp yar na nga ñu tàllalal yaatalal ñu ci sa barke du yaatu ji du màgg ji lañ bëgg nga defal na wa rahmatika ak sa yërmande gi nga xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yer wa fadlika ak sa ngëneel wa rizqika ak sa wërsëg matériel et immatériel mu ne allahumma inna nas'aluka an-na'ima al-muqim ee yow suñu boroom inna ñun nas'aluka ñu ngi lay ñaan an-na'ima al-muqim muy xéewal gi nga xam ne day sax du dey allazi mu tekki lan mooy almuqim mu ne allazi la yaxoolu wala yazul mooy bi nga xam ne du du changer du changer wëlbati ku nekk leneen wala yazul te du fi deñ waaw allahumma buur yàlla inna nas'aluka ñu ngi lay ñaan an-na'im al-muqim xéewal boo xam ne day sax danaan dakk des mu tekki ne alladi la yaxuul mooy bi nga xam ne nag bu changé ndax xam nga xéewal xam nga àddina bi moom dafa éphémère ah. mooy yow li la bégloo li ñu jàpp xéewal léegi ci fraction de seconde wu suñu ko wëlbati muy li nga xam ne moo causé sa perte waaw li nga jàpp ne lii xéewal la tey léegi mooy deux mën na changer yataxawalu ila ma yasuuk daal di changer ci li nga xam ne yow moo lay moo tax mu ne ko nag sa xéewal gu sax gi laa bëgg bi nga xam ne nag bu ñëwee du changer te du fi jóge wala yazul mu ne allahumma ba léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam innaan nas'aluka an-na'ima yawma al-'ayla ñu ngi lay ñaan xéewal bésu bu ñu nekkee ci bésu ñàkk dañ lay ñaan nga an-na'ima xéewal yawma al-'ayla bés bi nga xam ne dañuy ñàkk mooy aajowoo ci yow saa bu ñu amee te loolu jaam bi du deñ boroomam tarfatal ayni bu ñu deñoon di aajowoo suñu boroom benn tarfatal ayni mooy yàqu nañu fekk fu ñu la aajowoo rek soxlaa la rek yow boroom bi subhaanahu wa ñu ngi lay ñaan nga defal ñu ci suñu aajo googu xéewal am naan wal am na yawmal xawf ñu lay ñaan tamit sécurité jamonoy tiit ñu ngi lay ñaan sécurité al amna xaw xawfi jamonoy tiit tiitaange nga sécurité xam nga ñu bari dañ ko doon doyalal mais léegi jamono du nekk la nag du jamono ji rek mooy ne xoolal milliards rawatina suñu jamono yi milliards yiñ ciy dépense ñaata milliards kam kam wa kam min milliards la ñuy ngir assurer la sécurité boo xamante ni malgré loolu dañ naan la fay amul kii boo infaillibilité amul moo tax ñi nga xam ne yëguñu masuñoo vivre insécurité ñoom mën nañoo bañ a comprendre lii ndax dañuy insouciant du dañuy ñëge di alxafla ci yëge di gu jéggi dayo la ñuy ne muy moo tax xéewalu sécurité duñ ko sax sant yàlla mukk mukk waaye buñ newoon au centre de Bagdad wala fi nga xam ne fa ñuy poser bombe yooyu mu leer la ne yow minute bu ne ak roquette yi dal sa tëdd sa biir lal sa biir néeg sa biir salon di nelaw sax yow taxul nga nekk sécurité ndax benn bombe mën na exploser fële mu souffler immeuble bi nga waddaale te koñ bi presque semaine bu ne nga dégg ci ñaar wala ñett kooku mooy xam neexaayu sécurité waaye ñu insouciant yi nga xam ne en général mën nañ ko bañ yëg mën nañu bañ a xam lu tedd lool ñu am moo tax ñuy créer moo tax ñu mel noonu ngay gis ñuy créer ay tension ndax xamuñu sécurité biñ ne nja njariñ ñoo ñun lii ñun akbari ni'amillah bokk ci xéewalu yàlla ñu gën a am na ñoo xam ne bu ñu ko amoon li wolof naan daw bërëqën nañ ko def nga gis ñuy créer ay tension ba mu jëlee daal bi soppal soppi sécurité gañ ñëwoon xaw fan aye ñuy rëccu nag mu mujj dootul ne xoolu pays ñu naan ay pays révolution arabe amul benn ci pays yooyu yoo xam ne tay jii tay man le mai deux mille seize tay tay amul kenn ci ñoom koo xamante ne rëccuwul te ñu ngi ko commencé ay deux mille dix deux mille onze xoolal Égypte Égypte keroog keroog semaine bii passé Égypte bii passé lañ doon màggal ja ci semaine yee révolution bi nee nañ bañ fa jëlee euh, président ba fa ne woon depuis quatre-vingt-un lañ ko doon màggal te ñu woon ko fi deux mille onze mais mais ñoom ci seen bopp ngay dégg ñu ne te ñu fi jële woon moo gën fopp ki fi na léegi yaa subhaanallah Tunisie pareil ñu nekk ci insécurité boo xam ne Égypte ma solo xam lool Tunisie ma solo xam lool Libye bu Kadhafi ma solo xam lool ñoom ñépp ñuy rëccu ku ci waxal yàlla am na ni rëccu nga xam nga ne situation boobale moo gënoon Bagdad Bagdad yii Bagdad Irak gaa yi rëccu nañu man gis na ab irakien benn chiite boo xam ne ab irakien boo xam ne wax naa ko ko nee na baayam Saddaam a ko rey malgré tout ça ma wax ko ma ne ko lool moom lu metti la mais dama lay laaj te yàlla tax te yàlla tax est-ce yow foog nga ne foog nga ne yow jamono ji ndax da moom muy dem buy dem di seeti yaayam day jël ki Iran la ñuy daje mënatuñoo daje Irak te yaay jàng Irak dañuy daje Iran moom mu jóge France ñu daje Iran ñu daj gise foofu après yaayam ñibbi Irak moom mu jëlaat avion am ñëw France ko xam nga ne wute na mu ne waaw lu ko yentu ko mais moo gënoon ndax problème moo moo tane kon nag sécurité lu am solo la alladi moo taxoon moo xoon ko waa Quraysh li ilaafi Quraysh ilaafi rihlata ash-shitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt nañu jaamu borom kaaba gii de borom néeg bii alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawfin moo leen di leel ci seenu xiif di leen sécuriser ci tiitaange insécurité moo leen ci moo leen ci garder ba amuñu insécurité fii waaw kon moo tax yeneen ci laa sa saam ne wal am na yawmal xawf ñu ngi lay ñaan sécurité bésu tiitaange bu ñëwee ñu lay ñaan sécurité mu ñëw voilà lu mu metti metti lu rëng-rëngee jàng fekk yow buur yàlla defal na la at-tuma'ninatu dal wal amnu wal amaan defal la ko ci sa xol ba loolu du la yëngal loo xam ne bu daloon ay nit centaine de personnes ñoom ñépp duñu ko àttan yow mu dal la nga daal di koy mën a dékk lool kon wal am na yawmal xawf ñu ngi lay ñaan sécurité jamonoy bésub bésub tiitaange mu ne allahumma inni aa'idun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'tana mu ne ee yow suñu boroom maa ngi muslu ci yow di ñëw di làqu ci sa ci yow min sharri ma a'taytana ci lu yées yi nga xamante ni mooy yi ñu jox yi nga xamante ne safaan la ci ñun ñu ngi lay ñu ngi làqu ci yow ngir nga musal ñu yooyu ndax xam nga lii point bu am solo la ci wàllu tawxiid wax naa la lii discours bi yépp tawxiid la wéetal yàlla mooy ne jullit da ngay gëm ne mooy waa mazhabu ahlu sunnati wal jamaa li fi yonent mi alayhi bàyyi woon mooy ne lan yow da ngay gëm yu baax yi yàllaa yu safaan yi yàllaa mooy ne lépp yàllaa yépp yàlla la xam nga a am ci tawaa'ifu al yi yi feeñ ci l'islam ñoo xam ne dañ naan non yu baax yi yàlla la waaye yi nga xam ne du noonu te yu baax yu baax yi yàlla la mais nag yi nga xam ne nag du loolu moom mooy safaan du mënuñu ko askanele yàlla ndax yàlla moom lu kii rek kay jóge ci moom mooy lu lu baax rek ay jóge ci moom mais yàlla moo moo fi moo créé moo dogal lii am dogal lii am moo tax qul a'udhu bi rabbin nas non qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq waxalee yonent bi alayhi salaatu wa salaam a'uudu maa ngi ñëw ci sa ginnaaw yow maa ngi ñëw ci borom bi di làqu ngir mu protéger ma min sharri ci lu yées lu lu safaanu maa xalaqa yi nga xam ne moom nga bind ndax bés boo fi nee buur yàlla bindul yooyu yu baax yi rek la xam nga buur yàlla mooy neew dangaa bëgg wax kon yi nga xam ne du yu baax yu safaan yi kon moom dañ koo forcer buur yàlla d'accord ne yooyu dafiy am même bu dee neexu ah loolu la di alors que du loolu mooy ne lépp moom la sauf que kenn du ne buur yàlla yaa sànk ni déedéet yaa ko seetaan sànk ndax yooyu kenn du jël yooyu ko waxoon nañ ko biñ ne ci tafsiru bi ñuy def tafsiru dul kii dul Qarnayni waxoon nañ ko foofu mooy doo ñëw naan yow buur yàlla yaa sànk liw déedéet yaa ko seetaanu sànk ndax ay teggin kenn du jël yooyu di ko adressé borom bi subhaanahu wa ta'ala même bu dee xam nañ ne moom la moom la mais mais kenn du ko waxe noonu ah muy aada mooy teggin ak sa borom kon mu ne maa ngi làqu min sharri ma afaytana ci safaanu yi nga ñu jox wa min sharri ma ma manatana bi làqu tamit nga musal ñu di ñaan nga musal ci safaanu yi nga xam ne moom nga ñu xañ xam nga nit noo tax mu ne wa asa an tuhibbu shay'an léeg-léeg ngeen bëgg benn mbir fekk loolu noonu baaxul ci waaye tamit contraire bi léeg-léeg ngeen bañ benn mbir fekk moo gën ci yéen comme que nag ñun xamul looloo tax yonent ma lay saa jàngale salaatul istixaar ndax jaam bi xamoo manoo buur yàllaa xam moo man te mooy dogal moo tax booy dugg ci mbir wala nga bëgg def dara nga def salaatul istixaara comme ñu newee ci saxiixay ni ci xadiis Seydina Jaabir radiyallahu anhu mooy ne comme que yow nit ki xamoo même li nga jàpp ne lu baax la pour yow man naa comme ni wax sànq mën naa cause rek alkane kon nag dangay dellu ci yàlla di làqatu ci moom di muslu ci moom ci safaanu yim la jox nga jàpp ni xéewal yi nga ñu xañ da ngay gis nit ñu xañ ko dara mais mu mu nekk bëgg loolu di def effort yépp mais daal lu mu def ba war koo jot échoué buur yàlla def lool ndeke loolu noonu mu bëgg ko mu wax ci aaya boobu baaxul ci moom buur yàlla nag ku ko sopp la mu agsi ci moo tax mu koy def mu koy échec loo moom nag xool ci yooyu mu jàpp ne waay waay waay waay waay te mu saaga wala mu saali déedéet allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ataytana wa min sharri ma mana'tana ñu ngi lay muslu di ñaan muslul ci musul ci safaanu yi ñu jox ak safaanu li ñu xañ mu ne allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina mu ne ba léegi Uhud mu ngi Uhud di ñaan saxaaba yi sàpp nekk ci ginnaaw jigéen ñi ñu góor ñi ñu jigéen jigéen ñi nekk ci ginnaaw góor ñi yonent bi alei saatu salaam di ñaan mu ne allahumma e yow suñu boroom habib ilayna al iman ñu ngi ñaan nga soppuloo ñu bëgguloo ñu ngëm yàlla soppuloo ñu ngëm yàlla yàlla nga ñu soppuloo ngëm yàlla wa zayyinhu fi qulubina nga taaral ko nag ci suñu xol yi taar liy taaral suñu xol yi di ngëm yàlla mooy ne habib ilayna al iman da soppu ngëm yàlla waaye soppu ahlal iman ndax manoo ne damaa soppu mbir ba pare ñette ne nga ne bëgguma leen non mooy habib ilayna al iman soppuloo ñu ngëm yàlla waaye sopplooñu ñi nga xam ne ñoo ne ci ngëm yàlla ku ñu gis mu gëm yàlla ñu daal di koy soppu ndax ngëm yàlla gi te yàlla tax ak nu nu nu ñu xar kanamam ñàkk a neex suñu yoon newu ci kon nag habib mooy ne ndax l'essentiel mooy moom dafa am al iman dafa gëm yàlla dafa gëm yàlla même bu dee suñuy opinion yu bari dafa wute ci yenn yi waaye du tes du deñ du ma deñ di ko sopp moo tax allahumma eebuur yàlla habib ilayna al iman yàlla na nga ñu soppuloo ngëm yàlla wa zayyinhu fi qulubina boo ñu ko soppuloo wee yàlla na nga ñu ko rafetalal ci suñu xol ndax loolu mooy rafetal xol ngëm yàlla boo gëmee yàlla sax xol day rafet naat am nag ay fruits yu ci génne bi ci balle yu ci suñu borom di def lamma yooyu muy wax benn gi jóge ci saytaane benn gi jóge ci malaaka bu malaaka bi nag mooy dominer léegi bu saytaane bi day def sax ba newata waaw kon wa zayyinhu fi qulubina loolu mooy dubbu biir loolu wa siyaabaka fa tahhir rafetalal mooy sa xolu sa mbubbum biir bi sa xol fa tahir na nga ko laabal li koy laabal nag di ko leeral di ko taaral mooy al imaanu billah mooy gëm gooy gëm suñu borom subhaanahu wa kon mu ne soppulooñu ngi ngi gis ni yi jëfu xol habib ilayna al iman wa zayyidhu fi qulubina nga taaral ko suñu xol ci noonu wa karrih ilayna kufra wal fusuqa wal isyan te ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa ta'ala nga daal di ñuy bañ loo al kufra weddi la ak kéefër yàlla nag ñu ko bañ ndax moom yahdi ila al fusuq al kufra wal fusuqa wal isyan ñu ngi lay ñaan yow boroom bi nga bañ loolu ak weddi yàlla bañ loolu ak kaccoor bañ loolu ak moy yàlla looloo tax nit ki day dem moom buy buy bañ dara ci nit du nit ci lay bañ en tant que moom waaye jëf ji mu jëf ci période sàngam loolooy tax bu waaj yéeféer bi nekkoon bu ko nekkoon kim dina bañ ci kaw suuf ba mu dem ba naa ko ray sax waa ji tuub ci saase du ko ma mu mu daal bi koy bàyyi supporter ko akolaat ko tax ko ci kawam ndax lan ndax dafa gëm ndax moom jëfam yi la doon bañ comme ko tuub na léegi kon wakkar bi loo ngay bañ ci nit mais pas bañ en tant que doomu aadama non non non mooy action yi muy def loolu nga mooy ne ni nii baaxul ndax buur yàlla ne baaxul doo ko bëgg bëggu ko kon bëggoo ko kaccoor bëggoo kaccoor te wal ansiyaana mooy borom bi subhaanahu wa ndax loolu manoo ci kontaan yow suñu borom ne def leen ki nga xam ne deful di def le contraire nga ne da ngay kontaan moom kon wakkar bi na al kufra yàlla nag ñu bañ loo al kufra weddi yàlla wal fusuqa kàccoor wal asyaana ak mooy yàlla mu ne waja'alna min ar-rashidin te borom bi subhaanahu wa taala yàlla nag ñu boole yàlla nag ñu boole ci ñi nga xamante ni nii ñooy ñi nga ñi nga xam ne ñooy ñoom nga gindi ñoom nga gide ñoom nga gindi voilà mooy ñi buur yàlla teg ci yoon wu jub ba pare ñoom ñuy tegaate nit ñi ci yoon yi ar-rashid les bien guidés boole ñu ci ñi nga xam ne les bien guidés boole nañu ci ñoon mu ne allahumma tawaffana muslimin mu ne buur yàlla yàlla na boo ñuy faat fekk ñu wommatul la yow borom bi subhaanahu wa loolu rek am solo mooy ne ay naka laay deewe moom loolu moom garaawul moom l'essentiel mooy yow booy dee na fekk yow yow nga yàlla voilà wa tawaffani musliman yoolu yonent yi alayhi salaam doon wax looloo jara ñaan moom la yonent bi seen sang wax nii allahumma alayhimu salaatu wassalaam tawa tawaffanaa muslimin yàlla na bés bu ñuy faat fekk ñu wommatul li taxoon nga indi ñu ci kaw suuf fekkoon ñu nekk ci ba ñu bu ñuy faat ñu nekk ci lool loolu nag mooy projet bi léegi nag dafa am nag lu ñu naan fiqhu du'a loolu duñ ci kii nii mooy ñaan nii mooy ñaan dafa am dafa am fiqh bu sew bu ne ci biir dégg-dégg boo war a am mooy ne yow doo ñaan ba pare toog di def lu contraire ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla nee man duma changer li nekk ci ay nit fekk ñoom jóguñ d'abord faire les premiers pas ngir changer li ne ci ñoom moo tax mu ne sama jaam bi bu ma jegee lu to bu bu ma jege jegeloo lu mu néew néew man ma daal di koy gine ma daal ñëw ci moom lu ëppul moom li mu def effort bi mu def kon nag da def ndimbal na fekk loxol boroom boo bëggee yow ci ci ci ci ginge nga dëkk tux bon bu dëgër bi naan ci ndox mu bon mi di sànga doo taw rek naan buur yàlla génn na yow dangay fexe jël tamit ay précautions ñaana ñaanal mooy boobu moo njëkk ñaan yàlla loolu moom moo njëkk après nag yow nga commencé bërëb yi nga xam ne saa bu ma fa demee mooy fàttali sàngara fa may dajeeg sama gaa yi léegi may fexe nag bërëb yooyu ma koy moytu ndax kat bu ma fa ñëwee si bi bi nga xamante nii. moo newoon ci moo ma doon ci moo doon yëngu bu ma ko doon naan yëngu yënguwaat ndax bërëb bi ma gis ko daal di succomber waat moo tax da ngay sori yooyu tamit looloo taxoon tax hadith ba yonent bi alayhi salaatu salaam bu Seydina Abdullah ibn Umar ba radiyallahu anhu noonu rayoon nit ñu bari nga ba mu ñëw wax ko euh, di wër nit ñu baax ñu di leen wax naan man rey naa ci wax mu téeméer ko beneen mu dem ci keneen keneen ki ne ko da jóge si ndax yàlla dina ma jéggal mu ne ko yàlla dina la jéggal waaye nag da ngay jóge bërëb bi nga newoon daal di dem beneen suuf boo xam ne ma soo faa tooñ yàlla loolu c'était pour ndax fekk mu ngi ci bërëb bi mu nekkoon bi mu doon jafe monté mooy ne tentation bi dafiy ne ba léegi yow bu dee ne yow amoo muñu yu bon yi xa jaar ci cere bi manoo mënoo ko bàyyi te bëgg koo bàyyi li ngay njëkk a def mooy ñaan sa borom deuxièmement ñu jël télé bi jaay ko waaw ndax mënoo fi yow fekk mu ngi fi ndax fekk mu ngi fi yow mënoo da ngay sikkoon bi da indi li ngay def tey mooy nga génn wala yow nga génn te nag xanaa <laughs> du yow yaa génn moom ba ko fi moom mooy génn loolu la mooy il faut nga am effort booy def du affaire da ngay tuub di tuub biir moo xam ne après day neex non début bi day metti mais bu yàggee day neex ci yow waa yoo xam ne problème am moom mooy football moom wuu mais c'est ñaanal sa borom mais mais bu Ligue des champions yeeg Europa League gaa yoo yoo buñ amee yow fexeel dem koo xam ne xam nga ne yow boo demee ci moom. moom moom du leen seetaan yooyu yooyu di am nga dem fa te ko enregistré te bul demaat internet di ko fa xool noonu nga koy jënd mais loo toog rek di mébét loolu deful dara moom mooy ak pamour rek loolu jariñul dara kon nag kon wa tawaffana muslimin yàlla nag ñu fàtte biñ ñuy fàtt fekk ñu jég ñu nekk ci projet yi taxoon nga indi ñu ñu wommatu ci loolu wommatu ngir yow kon da ngay fexe comme ko xamoo kañ ngay dee del fexe bërëb yi nga xam ne bëggoo dee foofu dee fa moytu bu fa de yow dee jour bu ne la mën a ñëw seconde bu ne cherche bu ne li ngay bañ a deewe kay bu fa ne kon allahumma tawaffana muslimin yàlla nag ñu faat te ñuy faat fekk ñu nekk ñu wommatu ngir yow waaye wa ahyina muslimin yàlla na nga ñu dekkil fekk boo ñuy dekkil ñu nekk ñoo xam ne tamit ñu wommatu la ngir yow waxoon naa la yàgg na que ne muslim bu ñu ko waxee moom rek doyal ko mooy mu'min day dugg ci biir waaye buñ leen tegee ñoom ñaar ci wet muslim ak mu'min ak ay muhsin ak yooyu bu boobaa day am différence mais bu dee ne benn bi comme muslim noonu day duggalaale iman al mu'min a ne kon yàlla na nga ñu rey fekk ñu wommatu ngir yow waaye boo ñuy dekkil ëllëg yàlla nañ fekk ñu nekk des vrais musulmans mu ne wa alxiqna bis-saalihiin te borom bi subhaanahu wa maa ngi lay ñaan nga boole ñu ci way ci ñu baax ñi yàlla na nga ñu boole ci ñu baax ñi mooy ñi suñu borom gi tànnal boppam ni ñii ñu baax lañ pas ñun ñuy wax ku ñu wax rek ñu ne kooku ak a baax déedéet wa alxiqna bis-saalihiin yàlla na nga ñu boole ci kurélu ñu sell ñi te baax xayra walla wala maftunin nga def ñu nag ñu bañ a nekk ñoo xam ne euh, dañuy nekk ci mm, euh, tristesse ñun ñu bañ a nekk ñoo xam ne mooy ne ndekete mooy suñu ëllëg ak suñu tey bañ a nekk li nga xam ne mooy xiis yi xiis bi mooy gàcce gu torox gu mag gàcce yàlla na nga bañ ñoo boole nag ci ñi nga xam ne ay boroomi gàcce la ñuy doon wala maxtuulin te yàlla na nga ñu boñ a bo yàlla na boo ñu boole ci ñi nga xamante ne mooy dañ nee na euh, fitnaal mooy ñu suñu boroom di fitnaal moo tax jaam du taxaw naan buur yàlla damaa bëgg nga examiner ma waaye malaa maxtuulin mooy ñi nga xamante ne nii buur yàlla da leen fitnaal bàyyee leen ak seen bopp ñu nekk ci yoo xamante ni lëndëm yoo xam ne mënatuñ caa génn kon nag yal na borom bi subhaanahu wa taala ghayra xazaya wala maftunin yal bu ñu bool bu bu euh, bu ñu boole ci ñooñu nekk ñoo xam ne ci lu yées lañuy nekk ah yal na bu ñu boole ñooñu ci ñooñu de yàlla na bu ñu ci boole wala maftunin wala ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ñu torox nekk ñu doyadi yàlla na bu ñu boole ci ñoom wala ñi nga xam ne ak ñi nga xam ne dañu ñeen a natt fitnaal leen ñu nekk ci teenu lëndëm wahum la yash'urun te yëguñu ne ñoom newuñ ci dara mu ne allahumma yow borom bi subhaanahu wa taala qaatilil kafarata alladina yukadibuuna rusulak wa yasudduuna an sabili mu ne allahumma e yow sama borom subhaanahu wa taala qaatilil kafara yal rayta rëbb ñi nga xamante ni yàlla na nga alak alkafara yéefér yi nga xam ne alladina ñi nga xam ne yukazzibunaka ñoo lay weddi ñooy wedd yukazzibuna rusul ak ñooy weddi sa yonent yi nga yónni ci ñoom comme ku yàlla yónni yonent alayhi salaatu salaam xéewal gu toll noonu nga daal di koy wëlbate weddi yàlla mu nay buur yàlla yàlla na nga alak ñoon wa yasudduuna an sabilik ba pare ñuy dox diggante sa yoon wi ak sa jàmm mooy ñoom politique duma lekk ci ndab li waaye nag dama ciy xëpp suuf ñoom loolu la ñuy doxal moo tax foo gis yéefér yi nii ilaa yawmi diin ba tay jii noonu lañuy def mooy ne ñoom gëmu yàlla dañ koy revendiquer je suis athée je ne crois pas ces sax la ñuy wax di saaga di wax mbir yi noonu content ci fier et fier de l'être mais quand même duñu supporter nag ak koo xam ne nee moom dafa gëm duñu supporter ñoom bu ñu ko gisee mu wan leen ne ñoom de waay ji dafa gëm dañoo bëgg waay ji di ko jox image am moom loolu mooy non seulement ñooñu nga xam ne yukazzibuuna rusula dañ laa weddi weddi sa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ba pare wa yasudduuna an sabiili ba pare ñu ne yonent ñun nañ leen mais kenn du leen topp moo tax yii yi noonu la kenn mag mooy ne yow moo tax boo nekkee jullit da ngaa war a xam benn affaire li alquran da ngaa wax lu leer walan tarda anka alyahuud wala nasaara hatta tattabi'a wala tarda anka alyahuud wala ñoom gis nga juifs yi chrétiens yi la gërëm mukk fekk fekk toppoo seen yoon fekk toppoo seen yoon duñu la gërëm mooy doo am ay ay ñu léegi nag ñu lay jox nag ay kii ay récompense di la tudd ci conférence yi naan way c'est un pays boo xam ne démocratique laïque modèle mooy ne doo gis loolu loolu lañuy wax di mooy ne kañ la ñuy wax ñan la ñuy wax loolu xoolal rek ñun suñu réew yi ñun ñoom wala sénégalais yi ñun moom aka ñoo kontaan ci yooyu <laughs> moo tax même bu président Amérique waxee lool ci ñun rek nga gis ab la une lañ koy def le Sénégal donné un exemple en matière de la démocratie en Afrique mais loolu ça veut rien dire ça ñooñu sincèrement ñooy ñi xamuñ dara waay waay seen seen ba baar bi fi ngeen ko teg wàcc na te tuuti te suufe ñoom li leen di li li lii tax ñu jàpp ne ñoom kawe nañu mooy ab président occidental wala ab américain daal di leen citer ci discours ne ñoom modèle lañu ci wàllu démocratie ak la liberté des individus ak la liberté yu mel noonu yaa subhaanallah te nee na ñooy jullit lañu kat suñu boroom ne yëgal ne ñoom duñ la gërëm loolu yow nga topp seen seen yoon fekk toppoo seen yoon mooy duñ la gërëm ah non nan lañ lay gërëme ndax yow ndax loo loolu moo tax même jullit ñi day gis ku ku sàggan nii jullit bu sàggan jullit bu sàggan nga xam ne yu bari du ko def xoola bu dee góor koo xam ne du woor bu gisee koo xam ne day woor moom loolu da koy déranger lan moo tax mu koy déranger ndax kii day woy da koy image mooy danaan da koy wan ne seetu la seetoom yow man kii nii moom laa waroon a te ko le fait que mu nekk fi mooy damay déranger nga dégg ñu naan c'est violent et qu'est-ce waajoo xam ne da ko wuur jigéen ju muur nan la violent rek nga dégg nga tubaab yi da nga naan ne sincèrement buur yàlla moo bind tak te yemalewul ah nga dégg ñu naan waaye le voile c'est violent le voile c'est violent mooy mooy li utilise sax xamuñu ko mooy mooy li dal li mooy li ñu dal rek ñun ci wolof yi dañuy utiliser ay baat yoo xam ne xamuñu exactement teneur bi lan lay teg ci dëgg-dëgg ñoom tubaab yu bari looloo leen dal ñu naan le voile c'est violent ay ay les barbes c'est violent avec ah ci la bay violent mais loolu lan mooy violent ndax lan ñoom comme que mel ñoom bëgguñu gis ku mel noonu ndax da di rappeler ne yéen nii ngeen waroon a mel te tamit dañuy xam ne lii menace la quand ci seen façon de dund waaye man maa xam ne ma yow jullit laa si mais waa ji il dérange quoi saa nag boo bu ngeen mënee bu bu mu fi ñëwati quoi day yàqal di ñu boole yàlla mooy loolu lañ leew mooy ne yéeféer yi non seulement gëmuñu sa yonent yi wa yasudduuna an sabilik ñuy dox diggante nit ñeeg saw yoon ba war a àddina lu programme boobu lañ doxal mooy ne fexe ñu def culture mondiale tudd ko mondialisation ci bépp domaine télé yi ñëw nga xam ne télé yépp boo xoolee c'est la culture occidentale la ñuy véhiculer léegi nag moom bu dee ñun suñu dëkk moom forme bañ ñu formé ñun moom yaakaar naa taalu de tubaab bi ci ñun moom ñoo ci jël pay ñun sénégalais wu ñun les wolof ak réew yenn réewu jullit yi ñoo jël pay moo tax tamit ñu ñuy décorer ñun lañ fiy décorer bi mooy ne ñu def programme yooyu. nga xam ne mode bi mode mode mooy façon yére yi léegi loolu mode occidental moo xew ci monde bi léegi nag ñu ne lii mooy monde bi lii la ba keneen ku sol leneen biir Dakar sol fa caaya xool boo fa solee caaya ñu naan day kaw kaw bi di ñuy wax loolu boo mayul bàyyam min bàyyi ca kër ga caaya la caaya la nas moom la sol mais complexe dugg na ko ba léegi mu jàpp ne mu yàggul rek yéen seen place de l'indépendance bi gars yi ko doon dox gars yi yoroon pancarte yi ay yére yam nañ sol ay bolok ay bolok moo ko bari woon waaye sol fa bolok léegi xool ndax ndax la <laughs> yow de yow yaay nekk moom yow yow moom yow jàpp fan yooyu yépp yow la ñuy reetaan di la waxtaane kon non seulement mooy yooyu yépp fexe wa yasudduuna an sabiili bu kenn toppati yoonu yàlla ba boo tax ñu naan ay vie privée vie publique foofu nag lañ koy commencer non xam nga l'islam la religion c'est privé quand est-ce que devenir privé non mooy bi les musulmans yi commencé bari tuute mais juif beeg ak croawam ak euh, kiiwam kippaawam budul temps nazi yeeg ñu yor seen seen seen seen façon idée yooyu masula déranger ah chrétien bi fii yor croawam masula déranger kenn cross yi kenn la ma sa déranger mais jàkka yi jilbaab yi yooyu ñoo déranger ba ñu ñëwee nag ci la loi yi génn yenn yi ngir ne mbedd mi bu ko fi kenn bu fi kenn sol yenn yi <laughs> mu ne waya su kon allahumma bur yàlla qaatilil kafara arakal rayal ñi nga xam ne ñooy yéeféri alladina ñi nga xam ne yukazzibuuna rasul rusul ak ñooy weddi sa yonent yi wa yasudduuna an sabilika ñuy dox sa digganteeg saw yoon sa digganteeg sa jaam yi diggante sa jaam yeeg saw yoon waj'al alayhim rijzaka wa azabak yal na nga def ci ñoom sa mbugal mu tar yàlla na nga ko sotti seen kaw rijza ak dañuy bokk lu ñuy tekk dañuy tekk mbugal ñoom ñaar yàlla na nga jël sa mbugal sa tarwu mbugal yàlla na nga leen ko sotti allahumma buur yàlla xaatilil kafara mu ne yàlla nga alak ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi ndax waa Quraysh ñoom loolu lañ def mooy ne non seulement ñu ne xam nga Makka lañ waxoon kenn du fi tuub ñu doon wantit nit ñi ci dë ci réew mi ne ba gis nañ période boobu moom ku tuub ku ne tuub naa duma nañ la gisoon nañ say naabodar moom moom duma yu metti lañ ko te Seydina Abu Bakar duma yu metti tamit lañ ko te yonent bi alei saat sax xoj nañ ko ba kii wam nokki di waaj a arrêté ainsi de suite ainsi de suite embargo nañ leen mooy ne fii kenn du fi tuut kenn du fi dugg ci l'islam ñun mooy ñun d'abord ñun waa Quraysh su gëmuñ moo tax ki newoon seen porte-parole nekkoon tab euh, Abu Lahab tabban laka sa'iral yawmi la wax yonent bi alayhi salaam ñu leen di teewoo man yonent laa boo xam ne yàllaa ma yónni ci yéen sama kanam nag ah mbugal mu tar moo nekk pour ñi nga xam ne gëmuñu ma moom moo njëkkoon porte parole ñooñu ne tabban laka sa'ira al-yawm alizalika da'awtana wax ci yonent bi alayhi salaam loolu la wa tax nga ñuy dajal lii wa tax nga dajal wax wax ju ñaaw mooy li ñun gëmuñu la mais kenn du ko fi gëm jaam yeeg seen doom yeeg même kilifa yi ñoom Abu Bakar ñoom Seydina Usmaan ñu leen di sonal non seulement ñoom yukazzibuuna rusulak wa yasudduuna an sabiilak ñuy dox sa diggante yoon mu ne ñoon nag waj'al alayhim rijzaka wa azaabak jëlal sa mbugal mu tar nga daal di koy sotti seen kaw mu ne kon allahumma qaatilil kafarata alladhiina uutul kitaaba ilaahal haqq mu ne buur yàlla yàll na nga alak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi nga xam ne ñooy boroom téere yi les gens du livre ndax juif yi gis nga leen keroog ñoom seen yoon new ci ñoom ñoom moom moom mé Médina moom saa yi fa lañ ne moom ne ne faax toog di def li leen neex yoon nañ waa banu euh, euh, euh, nu mu tudd ñi mu exilé woon muy juif yooyu ci waa banu Nadir banu Qaynuqa ak banu banu Qaynuqa banu Qaynuqa lañ génne woon ak Qurayza banu Qay gisoon nañ banu Qaynuqa kon mu ne allahumma buur yàlla yàlla na nga alak alkafara alladina utul kitaaba ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere ilaahal xaq yow buur yàlla mi nga xam ne yow yaay yàllaay dëgg ji yow yaay yàllaay dëgg ji ku la gëm moo ne ci dëgg ku la weddi moo newul ci dëgg mu ne amiin ginnaaw gi ñu ne amiin ñaan gi jeex kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaan keroog ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu pare Uhud ci la denc shuhada Uhud yi kon mu daal di rangale saxaaba yi daal di def ñaan bi muy ñaan bu am solo